ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa id qaalat ummatun minhum lima ta'iduuna qawman illaahu muhlikuhum lima ta'iduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaaban shadiidan qaaluu ma'diratan ilaa rabbikum wa la'allahum yattaquun suñu boroom tabaaraka wa taala <coughs> di wax ci laayab téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñeent <coughs> kon ci jataay bii ñu génn ndax lii ñu war a gis dafa lëkkalook moom muy laaya biñ mujj woon a gis bam ne laaj leen ñoom yahuud yi laajal waa ahlu kitaab yi <coughs> anil qaryati allati kaanat xaadiratal bahr ca seen dëkk ba nga xam ne waa dëkk ba nga xam ne ñoo newoon ca tafes ka dëkkoon ca géej ga ba nga xam ne ci lañu jalgati bésub samedi nga xam ne dañ leen koo tere woon ak la leen ci daroon léegi nag suñu boroom nag loolu lay wax ne keroog bi nga xamante ne nii ñenn ñi comme que dañ leen a tere ñuy napp ñoom ñëpp ñuy napp tey liggéey li nga xamante ne mooy samedi bi léegi nag am ñu ko doon def bi nga xamante ne nii nag loolu la bi lool xewee nag ah mu am ñetti kuréel lañ mujj divisé wu mooy ñenn ñi di napp waaw mooy ñi nga xam ne dañ ne waay lan mooy lii ndax suñu boroom waxoon na ne ñoom <coughs> ñoom iz yow hitaanuhum yawma sabtihim shur'a kene bi nga xam ne ci la leen seen jën yi di dikke bésub samedi yi comme que ñoo ne woon boroom bi li ñuy wàcce ci man nag salwaa daal soxlaatuñu yi kon nag borew Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñaanal sa borom mu génneel ñu liy jóge ci suuf seeg yooyu bu ko defee ñun ñu mën a ñaq suñu bopp quoi léegi nag borom bi def ne leen nag waaw léegi tere leen nag ñuy def ñuy napp samedi waaye bu samedi jotee jën yi day bari lool wala wa yawma laa yasbituuna laa taatihim bés bi nga xam ne nag bokkul ak samedi yeneen bés yi nga xam ne bokkuñu bésu samedi bi ñuy màggal te ñu tere leen ci ñu napp bés boobu moom daan alhamdulillah lu néew ci jën yi ñooy ñëw daanaka du ñu am lu bari léegi nag am ci ñoom benn mbooloo moo xam ne dañu ne waay suñu yoon newu ci lii lan napp ba dee dañuy napp samedi sax bu dee ne jëni samedi la ñuy ñëw am ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ ne dañ cee maandu waa walla waxuñu leen dara terewuñ leen digaluñ leen ne ñoom dañoo dañoo jàpp seen njàmbur. léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne dëgg-dëgg ñoom sax ñooy ñi maandu mooy ñi nga xam ne ñoo leen doon tere nag. am beneen kuréel ci ñoom di tere seen kuréel bi ci waa banu Israël alayhi salaam ñi ciy napp di leen tere naan leen lu tax ngeen di napp samedi te xam ngeen ne dañ koo tere loolu nag loolu nag la borom bi ni nettali nii mu ne wa id qaalat fàttalakul ba nga xam ne la wax ummatum benn mbooloo minhum ci ñoom waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam ne leen lima ta'izuna qawman illaahu muhlikuhum mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne woon dañoo jàpp seen ñàmbur biñ gisee beneen kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy dem ci ñiy napp daan leen lan moo tax ngeen di napp te yu samedi di leen ko tere léegi kuréel bi nga moom daa jàpp njàmburam di wax kuréel bi leen di tere naan moom li ma temps doonaa moo lan moo tax ngeen di waar nekk fi di leen di leen aaye waa xaw man di waar ay nit ñoo xamante ne nii allahu borom bi tabaraka wa taala muhlikuhum moo leen nara alak moo tax ñuy def lii mu leen tere aw mu'adhibuhum wala boog ta mu teg leen wala mu teg leen mbugal adaban muy mbugal moo xam ne shadidan bu taratar ñaan lu ñuy seen yoon ci ñooñu ñu ngi def li ñuy def seen jëf gi mooy wane ne ñii borom bee leen nar a alak wala mu teg leen bëggal mu tar yéen lu ciy seen yoon lu ngeen ciy nekk naan dañ leen di waar aka tere naan leen lu tax lan moo tax ngeen naan leen bu leen napp bàyyi leen noonu rek ñoom dañuy lii day wane ne alku nañu de léegi nag ña nga xam ne ñoo doon tere gaa yi ne leen xaalu ñu tontu ñi nga xam ne nee na ñooy dañoo jàpp seen jàmbur nag ne leen maadiratan ne leen ñun lii mooy di di leen di leen digal lu baax li ñu war a def te di leen tere lu bon lii ñuy def ndax dañ leen a tere ñu ñàpp dañ ñoo tere ñun ñëpp ñu napp samedi ñun nag dañ koo def nag madiratan ngir am li nga xamante ne nii mooy loo xam ne mooy suñu ngànt ci borom ba tabaraka wa taala ila rabbikum fa seen boroom mooy dañ koo def ngir bés boo xamante ne nii borom bi ci la ci lay teg mbugal mi mu duñu ci boole ndax ñun def nag li ñu waroon lii mooy li nga xam ne mooy al amru bil wan nahyu anil munkar di digle li nga xamante ne mooy njekk tey tere li nga xamante ne mooy lu ñaaw faratala ci bépp sharia bi yonent bu fi masa jaar alayhi salaatu wassalaam kantaa ñi ne dañoo jàpp seen njaambur toog ñoom moom problème bu rëy lañuy am moo tax ñii ne leen yéen ñi xam ngeen lu tax ñu koy def maziratan ila rabbikum ñun dañ koo def ngir ut ngant bu ëllëgee du ñu ñëw ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala mu naan ñu yéen seen mbokk ya ba ñu doon def lu dul noonu du yéen a nga fa woon du xamoon ngeen ne doon def du noonu ñu ne ko a ah kay bu boobaa dinañu laaj ñun nan lañ def ngir tere wala ngir conseiller leen laay bi laay leen biir est ce que nañ ko wala bu boobaa nag ñun dinañ am madiratan ila rabbikum dinañu am li nga xam ne ak ngant goo xam ne moom la ñuy teg ne borom bi ngant damay toog naan manuma woon déedéet mooy defoon naa li ma waroon ila rabbikum ci seen borom wala allahum ta amaana tere gi ñu leen koy tere yattaquuna ñu ragal ci seen borom tabaaraka wa taala ba bàyyi li nga xamante ne mooy napp gi ñuy napp bisu samedi kon nag mbir maa ngi bi nga xam ne nag nii la demee kon gis nañ ñetti kuréel yi alxuraan wax na ko ci lu gàtt mooy lan ña nga xam ne ñoom dañuy napp am ñi ñëw di leen tere beneen kuréel bi di leen tere am beneen kuréel bi ne daa jàpp njàmburam moom naan ñi leen di tere moo lan moo tax ngeen di tere gaa yi ñoom du toute façon ñii yàllaa leen nar a alak rek léegi gars yi ne leen nag ah déedéet du noonu da dañuy toog di leen xool même bu dee ne ñoom xam nañ ne li ñuy def baaxul ñun dañ koy def ngir bu ëllëgee. loolu moom ñu mën a am lay ci suñu boroom tabaaraka wa taala te bu mbugal mi ñëw mu xam ne ñun moom defoon nañ li ñu war mooy laay biirañ leen noonu fàttewuloo fàttali woon nañ leen seen boroom tatak wala allahum yattaqun amaana am na ñoom ñu ko ciy def bu ñëwee di leen ko tere seen xel ñëwaat ñu daal di koy bàyyi daal di duggaat ci li nga xamante ne mooy ndigalu borom bi tabaaraka wa taala ñu borom ne falamma nasu ma dukiru bi kanta gaay nga xam ne ñoom ñoo féttéeru ne dañuy napp par force suñu borom ne falamma nasu bi nga xam ne ci lañu bàyyi délaissé teg fële maadu kéroo be li nga xam ne moom la leen seen yeneen mbokk yi doon leen fàttali naan leen fàttale ku leen ne kat suñu boroom tabaaraka wa ta'ala moom moo ñu tere ñuy napp samedi ah, kon nag yéen yéen yéen fàttale leen loolu ñoom ñu teg ko fële nasu du fàtte de mooy ñu teg ko fële liñ leen di fàttale tey ko teg ko nee bàyyi wuñ ci xel suñu boroom ne nan laa def mu ne an jay na alladina yanhawna ani suu'i gis nga ba ma ñëwee war leen a teg mbugal dañoo muccal alladina gaa yi nga xamante ne nii yan xaw na ñoo doon tere laata mbugal mi di ñëw ani suu ci lu ñaaw mooy yi nga xamante ne di xotti ormaay borom bi ne lii xaraam na ay jaam nar a taxaw di ko def ñooñu nga xam ne ñoo ko doon def ñu leen koy fàttali faalewuñ ñi leen doon fàttali naan leen dañ leen a tere napp samedi léegi nag mu ne ñooñu laa muccal wa axadna alladina zalamu ñu jàpp ñi nga xam ne ñoo tooñ bi adabin ba'is mooy lan mooy ña ci napp ak ña toogoon di leen di leen xool muccuñu de naan seen yoon newu ci nu faa naa ñu jàpp waaye rawatina ñi nga xam ne zalamu mooy ñi tooñ doon napp par force nee nañu nañuy napp ndax jënni samedi lay bari lan laa leen jàpp bi adabin ci mbugal ba isin boo xamante ne nii bu tara tara tar la bima kaanu yafsuqun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon génn topp de ci li nga xam ne mooy li ñu leen digal ñu gaal di koy fule daal di koy jéggi na lu leen neex la ñuy def ñu boroom ne falamma ataw amma nuhu an bi nga xamante ne nii nag ci la ñu rëy rëylu ci li nga xam ne moom lañ leen tere ne leen bàyyi leen di napp samedi ndax loolu borom bee leen ko jaamu seen jaamuloo seen borom tere leen ko te yéen a ko def mooy dañ doon diis dañoo fekk borom bi yombalal leen lépp ñu bëgg di daral seen mbir yi borom bi bàyyi seetaan yi gën a tar ci seen kaw ci la ñu rëy rëylu ci li nga xam ne moom lañ leen tere woon de xul naa la lahum continuer ne dañuy napp malgré mooy ay mooy yi nga xam ne mbugal yi leen yàlla teg ñu continuer dañuy continuer daal sii su ne dañuy continuer di napp suñu boroom nag nee na man wax leen ne leen xul naa ñu ne leen lahum ñeen leen kuunu ay wawaay léegi nekk leen xiradatan ay golo yoo xamante ne nii xaasiin yoo xamante ne nii yu torox ya te tuuti ngeen di doon de kon mu ngi noonu la soppi leen ay golo yoo mooy gi nag insha allahu taala suñu boroom di dugg ci leneen mu ne wa is daal dana fàttalikul bi nga xamante ne ci la xamle daal di yëgle. daal di xabaare rabbuka sa borom tabaaraka wa taala yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu lan la xamle ne leen ñoom y yahuudi la yab'athanna alayhim wat naa ne dinaa yebal ci seen kaw ilaa yawmil qiyaama ba ni nga xam ne saa ci lay taxawe bésu pénc ba man koo xamante ne nii yasumuunahum yasumuhum koo xamante ne nii saa su ne ñoo xam ne dañuy ñëw di leen mosal li nga xamante ne su di leen teg li nga xamante ne nii mooy la gën a ñaaw ci ak torox ak mbugal la leen di teg te lool gisoon nañ ca la ci boroom xam-xam yi doon wax ca wàllu buxtu nasara gaa yoo yële ak li nga xamante ne nii mooy réserve yi ñu ci amoon ci li boroom bi doon wax ne ñoo yónni ko xam ne ibaadan fa idaa jaa mooy ci suuratul eh, israa yi gisoon nañ ko wa'du ulaahuma ba'athna alayhim ibaadan lana uli ba'sin shadiid gisoon nañ loolu waxoon nañ fi gisoon nañu yaatal ci laay bi noonu moo tax kon duñ ci guddalaat nii kon nag suñu borom ne kon ma yónni leen man damaa leen ko yëgaloon xamal leen ne dinaa yebal ci seen kaw ba fii yawmal qiyaam koo xamante ne bu ñëwee moo leen di mosal di leen teg su al li nga xamante ne moo gën mbugal mi de inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom la sari'ul iqab mooy ki nga xam ne moo gaaw atte de moo gaaw mbugal mooy ki nga xamante ne ni moo ko jaam mooy jaam bi ko weddi ak borom bi koy kooku mbugalam moo ko gën a jege mbaru dal bi nga xam ne moom la sol de wa innahu te dëgg-dëgg moom sa borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo gaaw mbugal in wa innahu te moom la ghafurun mooy aji jéggalaa kon bi rahimun mooy aji yaatu ki nga xamante